loolu bi moom daal la ci saaroo nattu ma dem yéen ko dem di weer rek balaa nga am rafet ñax fukk ci kàddu yaa yaa def naa ma ne wow saar lu ko waroon wàcc na ci xare fatu Makka bi rek xare fatu Makka la jaayante dañ dem jàngoon ca Hudaybiya gannaaw ñu xëyandoo ba yonent yi xëyandoo Quraysh ñaari ji teew lañ fa. Banu Bakr ibn Waayil am na lu ñu wax Quraysh Banu Qurayza ñoom ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Banu Bakr lim na nañ danañu ku xare ñu xare ñoom itam ku xare ñoom Quraysh xare yow rek ku saxaata ñoom it ànd na yow Yonent bi ku xare Yonent ñu xare ñoom it ku xare ñoom Yonent Yonent xare ba loolu amee juróom-ñetti weer lañ ko def ku bokk ci Banu Bakri boobu ku bokk nga xam ne ñooy xarit yonent bi rek ñu daal di yónni ay gawar ñu ñëw fekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Madina ñu ko yonent yàlla yow ñun de su fekkoon ñu koy su ñëw boobu ci yow ñun danañ ñëw ànd ak yow waaw jibril la nga ko yëg boobu ñun nag suñ bokkee boobu ñu ci ñun rek ci Banu Bakri ndax dana ñu dimbale mu ne danaa leen dimbale yàlla bu ma yàlla dimbalee ci su fekkee rek danaa leen dimbalee man rek laa ne faa xanaa xale waa Makka daal di ñëw mais su yéene su fekkee xale dem ànd ak Kousara ñu dem toog ñu Banu Bakr mi Quraysh su fekkee ñëw ànd ak Banu Bakr mi xanaa yéene su yéene su xam ne li koy gàttal mooy far dem xale bi rek mu daal di takk xaleem xam ne fukki junne lañu fii xare kat xare bu mu daa xare daf koy nëbbu. su waree jublu ci waaye ji naan waaye ci waaye ji lay laajte ngir yéeram seen fa muy jëm ndax ay noonam bañ a daw fu mu jëm lu mooy fatu makka ba mu ca dogoo ku ñëw ci saaba yéen ba joxe loxo mi la waajal kat makka laa jëm. te takk xare boo xam ne fukki junne lañ wala fukki junne ñaar ñu jóg bëgg a dem makka rek xaafis ibn abi bakaada dem nga ci saaba yéen a ngi ko daal di wax teeku ñëpp ñu bind leetar waa Makka ne leen yonent ngi ñëw di xare seen yéen ñu ngi am xare boo ne dañoo bëri ba mel ni guddi naa ci yàlla bu moom rek di xare seen yéen yàlla dana ko dimbale kon nag luy seen nit di nga xamee ne mi ngi ñëw xare ne mi ngi mel ni guddi ci bëri fay fukki dinaar ndaw boo xam ne Mbayela Mbayela bañ a xaajul ne woon gëjëm yéen a xam ne ci sàggam ku ci leewoon rek ñu ne góor ñi góor bu bëgg jigéen rek ñëw a ñëw Madina fekk wa sallam yonent bi ne ko nuyu mu ne ko dama laa ko dox si yonent bi ne ko ana koy na ngay ñàkk bay sa doxu xanaa waxambaane koy fii rek boo xam ne ku jot. ñëw jënd mu ne ko nga ñëpp sama xar yëpp rey nga leen moo tax ma tuuma tuut ma ñëw jëlee fa dox si yooyu fa tax ko muy ñibbi Makka rek xaatim neexal ko fukki bi dool xaatim ko fukki bi ma yor bi joxal ma ko waa mu déployé ko ci kawaram war dem ba daw ba ko xalaat Jibril ne ko as ndaw ngay dem ma ngay yóbbaale lettre boo xam ne fay yëgal kuréel ci sëmbi bi yéen a ngi si dinaa yu am ñax dara ne leen tabal ngeen mën daal foofa nangu lettre bi mu bëgg a yóbbu amaka bi mu bëgg a yóbbu amaka ko jox ko ne ko téere bi nga yóbbu lettre bi nga yóbbu Makka waa Makka moom lañ la laaj mu ne amee moo benn lettre ñu ngi si bagage yëpp gisuñ dara si dinaa yu nekk ñu gën a dab yéen a ngi doon wax lu dëgg daal di bocc jàppee ne ko. génne nga xam béy wala ma la ma gën a bañ mu ne ko fay ma bon waaw ma génne leetar bi dinaa di sori mu dal di fii ndekam génne leetar ba ñoom ca bind loolu su gën a ci xaasi naan baytaata jëm ci xoyatu yonent bi jëm ci ci yeneen xare boo xam ne dañoo bëri ba mel ni lëndëm bi te yonent bi jàng leetar ba xoo xaasi ne ko xaasi ci bind lii mu ne ko man waaye bi laa ilaaha illallaah wa binduma ko ngir murtad gannaaw bu ma dee jullit binduma ko ngir naafeq binduma ko ngir xool la bind ko rek ngir xoolal man ku fap ca fap laa aw ma baax kan te mbooleem saaba yëpp ku nekk am nga fa sa mbokk bu dee xamal saaba ngeen fa bàyyi lu may man leetar bi su ma ko bindee du la wàññi dara du tere yàlla dimbali la te xoolal si dinañ foog ne seen xaram laa bañ te sàmmal ma ko la ma fa am. billahi la ilaha illa huwa ni rek rek leneen sidina Umar ne ko fere jaafeem ne yonent digal ma ma topp bokk bokk bokk naa fekk bi rek li naa fekk la yonent ne Umar xanaa xamuloo ne yàlla dafa yónni waa Badar ne leen jox leen ne am neex baal naa leen Umar kandi jooy ne yàlla tam yonent sama xam laa yi daal di wàcc nag ne yaa yoo sidina amanoo ee eh, yéen gaa ngi jëmal Alxuraan laa taxisoo bu leen jàpp nag du ñu noonu sama wax du wokk moom noonu fenn aw yaa ngi di xarit pour xaw ma yore ngeen jafe yi ngeen jëm ci ñoom jublu ngeen ci biir ñoom ci kaw ci jafe gis nga jënd ko lëkk na amoon na moom rek la waxat ko fa waxee dinañ ñu ah yaa ngi fi kanam leen yaa ngi ci daal yaa ngi jëlee islam la. yoo xam ne bon danañu yoo xam ne jëlee danañu génne rafet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam way yaakum ak yéen ak doom yi bu ngeen gëmat billahi ci yàlla rabbikum te borom te ñu ci kum def nekk ngeen xarit ñu jënd ngeen jaar ngir ngeen yee jaar ñu tafi ci diine semence parce que xalaat nag bàyyi ay fekk ngërëm semence bu dee ngeen jàpp ñu ne xarit de su ci roona mais da ngeen góobal ci léegi ci ci ñoom bi ma war a ci dara ci cafeel waaye man man yàlla maa ngi kum ca da ngeen nangu waaw su ma da ngeen feeñal na mu ko muñ kum ba xam ba léegi dama ko wax ak yoonu def ñu jubbe yéen a def loolu waaye ñu nekk lem fuuf nañ leen yàquwul ñu nekk lakum ñu leen aadaan yi noonu de yéen de yéen leen di jéem a waaye ñoom buñ defee ci yéen alam ngeen de noonu rek lañ ne wala si doo sañ taloon ci léegi ñu jëm ay jéem ay loxo seen ci rek ak jàpp waaye si doom ak lam ñu dem di doy ci lu ban di leen xafat nañ ñu boo doo ñu def nañu law parce que mën a yéen di seen lam kum jëriñ ci leen arhamukum ay jëriñaani seen wala awlaadikum di jaagan ay doom seen yow ma xiyaalu ci nga penc mel rek gis nga loolu yàlla xasal bàyyi la kum diggante yéen ak seen diggante wala yàlla bés rajo xam naa moom naa la mën a dama leen def rek parce que am na kon la ñu leen gis nga suñu rajo après su guddee ak yàlla ci Ibrahima ci Ibrahima rek du teewoon ngeen mel ni yéen ci yàlla Ibrahima. wala si nag ñooñu maa la waxee dama ñoom moo ci xaaral ba ñu waxee ne aw ñun ñaan ci yéen dinaa naka luñ wala way sañ nañu min kum ci yéen loolu maa tax dana assuré ngeen jàmm kum ci yéen yàlla kafarnaa yéen nanu bikum ci yéen kafarnaa bikum fakk na leen ñu xalaatu leen wala wa badaa feeñ na bay naa diggante suñu wala bay na ko mu diggante leen ala daalatum noone wal bax baarum bañ leen abadan dëkk ak saa tool yi noonu benn bët ngeen gëmee billahi ci yàlla wax dëgg yéen daal yéen. ñooñu day loolu la ñu waxoon ci raw ñu ne tam ngeen def noonu la awra Ibrahima awra yéen Ibrahima ci mbooleem yi waxam ak ci mbooleem yi jëfam la awra Ibrahima baayam la faxtarana ba na ma balu la tam la te Ibrahima digoon bayam ne ko danaa la baral ngir yaakaar ne dana gëm yàlla kooku day bu leen ko joxee ba tax ngeen di baral seen bay yéen a xam ne ay yéefar lañ ba ma am lu ko jëriñ ci ma def rek ñu yàlla yàlla ay suñu bëggoon yàlla suñu sëriñ dara de. rabbana yow borom sunu xale ka ci yow tawakkal naa la nu dellu way léegi jëm ci yow anam naa la nu dellu way léegi jëm ci yow ma dellu ma dellu waaye rabbana yow borom sunu laata jox na yàlla bu ñu def na ci feneen ñu ngi napp ci léegi nag ñu ñaan ñaan waxtu baal la naan ñaanu rabbana yow borom bi naka la ko yoroon teel a laaj bi yaa gis ci góor alaaka ñu waay ay di jëfe waxat kaan nekk na lakum ñaan leen yéen borom kati yonent bi lii ci ñoom ñooñu ci dootu koy téye parce que nag bu dee jëlaat ñu woon kaan ñu nekk na yéen doo dem ñu yaakaar laa yor yàlla war yow maam laa yor yaa ci ñu wa man tawalla ku dëgg ndamu fay na laa naka yàlla moom aw xam nga ñu teel lu mooy ci ñu leexul alhamdulilah kul sant lamu afal ala sama yàlla ne ñala mu dafa bay na comme diggante dafa bay na ñu na ak diggante ñooñu maa day dund noonu ngeen ñoom noonu ngeen ñun si ñoom moo defoon ca fenn wàcc na ba yéen a fàtte umma bi bata doomi abi sufyaan de noonam bu mag bi yéen a umma bi bata moom gëmoon na yàlla am rek jëkkëtam gàddaay dem xabaj jëkkëtam dee yéen a tudd najaas yi ne ko lafatal moom umma bi bata rek mu lafat ko takkal ko kon najaas yi ko ko xamal waaw yéen ñëpp yéen a tudd rek ñu ne aboo aboo sufyaan xanaa yëgoo lu xew mu ne la am ñu ne ko moom ba fekk na sa doom ah mu nekk ku yelloo loo xam ne kenn du oñ ñu bakkanam ne ku nekk bëgg naa faral de moom gala tàmbali am café ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ba nim jéggalu gala yàlla waxee ne yàlla mën naa jimyi noonu gi nekk ci seen xol nag la def bëggee seen diggante wala yàlla xabirum ajaatan lam wala yàlla akum ah aji bay lamu yàlla ajal laa yanaakum laaw tere ci yéen yàlla am la dina ci ñaan yàlla ñu xaaj lookum kayow ñoom yéen koo xam ne du jullit waaye xeexut ak yow ci diine ci diine wala mu doon jëw bu ñu leen ñu jëlee ci capteen am tabarawam bu ngeen baaxee ak leer wa soo ko ngeen maam ci yéen jëm ci ñoom la déefar bu la noonu xeexut ak yow jéem laa génne sa kër nga jëflanteeg moom jëflante ko rafet loolu yàlla aayewul leen ko rek dina laa naka yàlla yi mu dana mu yoram dina way maam ña dina maa nga naa ko laaw naka tere na leen yàlla am na dina ci ñaañoo xaatalookum xare la yow yéen ci diine ci diine déefar xare ala rek lañ leen sant ngeen noonu ak moom koo xam ne mu ngay jéem a topp bakkan dina jéem a gën a dëkkal dina jéem a yàqal sa diine waaw xam nga comme dañ jënd leen ñu jëlee suñ ci kër seen wasaaroo dañ dimbale seen waaye xalaat ñu suñ jënd seen am taw la moom dinañ leen góor ak ñoom. boobu day doon wala mu suñ leen wala mu leen ñoom ñu yële xalaatee loolu boobu day doon ñoom dafay am ñoom saa yu mën a ñoom ñu doon fande. yaa yow dinaa mën a jaaraatu Isa jaar Isa jaar comme moom naa ko waxtu na ba nga xam ne dafa am ay jigéen ñoo xam ne dañuy dawal Makka ñëw fekk ci yonent bi ci Medina jébbalu suñ jébbaloo nag waaye yéen a sallallahu alayhi wa na buñ jàppee dafa nekk ñu mayeen waaw jëkk ci saaba yi bu dee ah naa wóor te waa ñu laa jaay comme dem ci kër yéen ak moom ñaata yooyu jëm ci mu waa jaay mu ñëw ak gàddaay donc tey boobu nag mosu leen leen rek bu jigéen ñëw rek ci biir lépp nan ba nag ba xam dëgg laa am dëgg ndax islam ko yëpp am bañ jëkkatam pour que kenn ci moo ko tax a ndax yàlla alal mooy xam na ni maa ngi ne ci xol ci gëm kër yàlla xam na ndax gëm yàllaa ko yëkkati am leneen xëy na dem ci wóor na dem jot ngeen leen moom ñaar si ñu ñëwee gëm balaa ko jëloon na bu leen teeloo leen yëpp fay ñu jëlee ba léegi. suñu waaw jigéen joo xam na ne ñëw na gëm yàlla fekk ci jullit ñi nañ nañ ko maye jëkkër ci jullit ñi de bu mu delloo ci makanante daal nañu jéem ñoom ñu lu muy xalaat la ñu doon ñëwee leen wala jéem ñoom yaxi noonu ñuy xalaat la ñu ñëwee leen de ndax dañ ko tee jullit ñi fa xaraam na waaw doom dox leen ngeen maam dox wala ñu dul lool waaye jëkkër ci ñàkk jabaram bëri bëri nag aw aw lislaam gën a maanu fay leen ko juróom de wala ñu naan dem bàkkaar alaykum wax leen am tam si woon rek ngeen denc leen saa alaykum na ngeen jox ngeen leen ujóorom na ay cam wala atum kooku leen jàpp seen xëy na saa xëy na te buum yee fa noonu itam jigéen dawale ci jullit ñi dem fekk yéefar ya foofu na na ngeen laaj yéefar yi ñu delloo leen can ñu ci ngeen dem delloo can ñu laaj yéefar yi ñoom ñu lànk ñoom it maanaam bokk wala ñu dund de waaye ku mel ne ku mu laaj mooy atte bi yàlla yàqu mu dana mu atte bayal bu ñu gën di seen wala yàlla dañ may na mu ak may xare ñoom ci jëf de way faatakum ndem faat na leen sëyam def dina faatikum ci jabar dañu rek ku faay ku ko yéefare bu fekkee fa jabar dawal fekk yéefare nag dañu lay jot a góorgóorlu ko jëm ci yëfër ya lank ne moom delloo dara dal na si ñu naan wala ñu xasaar waa Ousseynou si Ndiabaram dafa mën a dem ba ci yëfër ya ñu laaj tam ka ko jël lank ne moom du joxe dara saa ko suñ ko yan fayu ba ah ko jox leen li koy ñaanal saa ba dem na am laaj may jëfa seen li ko naan ko oo dem dañu dundalee kon boo nekkee bu jur ñu xaree ba màng di ñàkk ko jabaram nañ ko jox lu mu fekk jëriñ jabar rek ba tax ndax waaye dañu yàlla lépp yàlla mi nga xam ne am fi yéen moom ñu ne la jëm ngeen di moom rek te du fekk xelam ñëw Makka. fekk Makka rek booleem góor ñu ñu def leen gën a saa ñaari junne ci góor yéen a ngi fi ñëw xaaral xaaral di fekk bu gudd. may kan ak lu ngeen yaakaar ci man ñu ne suñu mbokk mu baax yaakaaruñ ci yow mooy aw yu de ay mbokk yi ay baykat ak yeneen jaay ak yu doon baykat ak yu doon yeneen jaay rek a fi nekk yow nag yaay suñu mbokk mu baax du suñu doon mbokk mu baax fàttali nañ la yow lépp yéen a suñu leen. ñebe sax defu ma leen ko ñu boy ñebe bare yi ñu gën a rafet ci àddina waxu leen sax baal naa leen leen ñu rut daf leen ne ñebe sax defu ma leen ko rek ñoom ñëpp ñu daan jébbalu ak loolu daan yaay la war a tudd noonu rasulaay. yàlla def dara jigéen ñi yónnee ko rek ñoom it dañuy dañuy jébbalu ci leen te fekk nañ ñu dënd ca dañuy déggoo noonu moom dana ko rey dara ramul la tax mu baal ko loolu laa xasoo ca kaa wala sax. dana ko fa fekk rey ko ñun daan na ko jigéen ñëw di jébbalu di rek wóor na yaa yaa nabi yow yonent bi yaa jaaka dem ci kenn laa moom naa ko wéy ko muy jigéen waaye nag ngeen moom danañu jaayante yow ala laay fi rek bu ñu bokkaay ci bilaay ci yàlla seen dara ñu nangu ne dootuñu fàttali yàlla bokkaale jigéen ñi wax nañu ngeen bind ne kenn du ñëw yow lu mooy gannaaw bu mu bañ a bokkaale ne ndax yow naka jàpp loolu ngay bañ wala fekk na ko fàcc fi ñu te duñ fàcc mu ne ah man day Abu Sufyaan sama jëkkër ku nay la te dañoo jaboot li muy joxe ci def as tuur jaboot ji su dee naa fàtte doole jënd ak ñu tuur Abu Sufyaan naa ko suturaal ma indi loo jël leew na la wala yas nii na dañ jaaloo ci ñu dañ xam ñoom jigéen ñu ne bu mu duggee ci lislaam dootuñ jaaloo. it ne awata siin waratu ne ndax Omar ma ne walaay bu xool jigéen ñëpp na doon ñu xoolal ñu duggoon jàlloo daal jaadina wala yàqu na rey ñu aw laa daw doom te te biñ doom rey ko daa def seen jaay bi yëpp ci doom jigéen waaw dem rey ko mu ne ay doom yar nañ leen bañ màgg yow yaa leen rey yonent ne moo def ni du Hind mu ne ko mën a Hind yow yonent ne afalaa ma salafa yàlla jéggal lépp lu yore wala ay adduna si képp ñu si buutaan si nar yëpp xëy na wala daañu dugg ko waaye ay biir na te kanam seen waa ji dinaa ko tànk si leen te duñ jur doom waa taxal ko seen jëkkër te fekk juddu ko mu ne wallaahi Muhammad bi le yàlla yónnee wu ko lu may mu xam ne di ko yu baax ci àdduna le wala ay adduna kat mooy ci ñu la ci maa wala duñ ci wiwu te duñ la mooy ci loo digle ci lu baax ñu ne di kuñ ci le lu mooy nangu lépp loo digle ci lu baax rek. mu ne walaay Omar walaay yonent bi de dikkewul lu may xam ne jikko yu baax jaaree nga fi rek ba bàyyi ma jaaree dara ñoom loolu yonent bi la jaaree fee ñoom ñoom ñun waaw jigéen ñi rek ba topp mbaloo ñëw na ñëw rek laa yàlla na laa wax yàlla xaw ma jigéen ñi rek rek maa ngi leen di leen. yaa ngi rafet naa mooy gaa ngi may faral la ko tawaloo bu dee méngoo xawoon na woon xam nga daa leen mere yàlla leen ci ñoom ñoo ngi yëngu wala ñoom xëy na itam maa ngi nañu ne laa xamante ci yow wala dama yegg dama dem naa góor am ku xaru yi fa ñu ne xaru ku góor ci waroon bàmmeel de yow naa ko mën a doon même nit ñi ca àll ba pare naka yëngal ñi naa ko ci suuf ca bàmmeel ndax ñoom dafa dañ ne ko dina